kon alimamu alhafidu an-Nawawi rahimahullahu taala mu andi eh, fii beneen xadis boo xam ne niroo nag xadis bu ñu romboon eh, bu sayyidina Salama bi rahmatullahi alayhi bon eh, loolu non mooy xadisu kële Abu Mas'ud bi lay niru mille trois cent trente et un waaye nañu ko gis inshaa Allahu taala kon alimamu alhafidu an-Nawawi rahimahullahu taala mu ne ah muy indi hadis bi nga xam ne mooy alhamdulillah hadis mille trois cent trente-sept mu ne waan Amr ibn Abasa radiyallahu taala anhu annahu qala sami'tu rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul man ramaa bisahmin fi sabiilillahi fahuwa lahu adlu muharrar rawaahu abu daawuda rahimahullahu ta'aala rawaahu abu daawuda wa tirmidiyu rahmatullahi alayhi wa qaala xadiisun xasanun saxiix non bi xadis bi ci tegu laa doon wax sànq moo niroog bu abu mas'ud bi dama bii dama ko naroon la suti xadis <laughs> bi boobu ak seegu ji kon xadis bi mu ne waan amr ibn abasa gisoon nañ xadisam bu gudd boobu bari njariñ comme ni ko imaam an-Nawawi waxoon waaw radiyallahu ta'ala anhu bokk ci njëkk a dugg ci e, lislaam muy Abu Najiih as-Sulami radiyallahu anhu Amr ibn Abasa ibn Amir ibn Khalid ibn Ghadir radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu eh, léegi moom mu ne annahu qaala nee na sami'tu rasulallahi mu ne dégg naa dawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam yaqulu mu naan man roma képp ku sànni bi sahmin ci xeej fi sabilillahi ci yoonu yàlla fa huwa lahu adlu muharram kooku day kem mook day am yoolu ku libéré jaam Allah <laughs> waaw mooy day am yoolu benn xeej kese boo ko sànnee ci yoonu yàlla yàq ko libéré jaam yée yow da ngay am yoolu ku libéré ab jaam Allah toolu xare ngir yàlla nga sànnib xeej même bu dee dalul ña ko sànni sax xare ba jeex yow am nga yoolu koo xamante ne nii mooy ku libéré jaam la Allah mu ne xadiis bi rawahu Abu Dawud mu ne al imaam Abu Dawud as-Sijistani daal na koy solo eh, ak ki nga xamante ne mu ne ah, wa Tirmidhi ak imaam Abu Isa Muhammad ibn Isa at-Tirmidhi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a waaw mu ne waqaala imaamu Tirmidi ne bi mu ko solo xadiisun xasanun saxiix xadiis la xasanun saxiix bu baax bu wér imaam Abu Daawuda nag man ni ma gis ni mu ëndeewee xadiis bii nii la parce que xaw na. Eh, ñëwal ñëwal ñëwal ñëwal kitaabul itqi baabun ayyu riqaabi afdal voilà ayyu riqaabi afdal foofu daal eh, laa gis mu niroog bi voilà waaw eh, moo moo niroog lii quoi xoolal léegi li mu wax xadiis bu xaw a gudd mu ne eh, eh, haddathana Muhammad ibn al-Muthanna muy Mu'azzamin Muhammad ibn al-Muthanna ibn Ubayd ibn Qays ibn Dinar al-Anazi Abu Musa al-Basri rahimahullah génnaat ne deux cent cinquante-deux sëriñu waa kutubu sitta rahmatullah alayhi qala haddathana Mu'az ibn Hisham mu nekk ñu ne Mu'az ibn Hisham ibn Abi Abdillah Sumbur ad-Dastuwa'i al-Basri Abu Abdillah al-Basri al-Yamani rahimahullah génn àddina l'an deux cent rahmatullah qala hadathani abi mu nekk ma ma nettaman donc mooy abi muy Hisham ibn abi abdillah Sumbur Abu Bakr rahimahullah al-Basri ad-Dastuwaa'i génn àddina cent cinquante-quatre ci wuute bu ci am an Qatada te mu ko jëlee Qatada ibn Di'ama ibn Qatada ibn Aziz ibn Amr ibn Rabi'a ibn Amr ibn al-Harith ibn Sadus Abul Khattab al-Basri as-Sadusi génn àddina 117 am ñu ne 118 rahmatullah an Salim ibn Abil Ja'd mu jël ko Salim ibn Abil Ja'd Rafi' ne Abu Asma al-Ghatafani al-Ashja'i al-Kufi yu génn àddina 97 am na wuute yu bari ñu wax sax ba 101 rahmatullah alayhi léegi moom an Ma'dan ibn Abi Talha al-Ya'muri moo ko jëlee ci Ma'dan ibn abi talha al shami moom nii imam abu dawud ah, ok abu darda doon wax way haka ya ma'dan <laughs> moo nekk nii ma daana ngi <laughs> dimashq la dëkko <laughs> moom la na ko waaw maanaam noo def ak alxuraan ja mu ko ah borom bi barkeel na ci def na mu ne ko foo dëkk mu ko dëkk boo xam ne bu ndaw boo xam ne benn village bu sarul Hims mu ko ah moytul de ndax dégg naa am saa saa ne till bi ki muy fàdd mooy ci ga ci gàtt gi ci euh, troupeau bi mooy bi nga xam ne dafa beru voilà way xaka ya Ma'dan voilà <laughs> rahimahullah yaa ngi fàttala ko fay an abi Najih moo ko jël Abu Najih as-Sulami di Amr ibn Abasa ibn Amir ibn Khalid ibn Ghadira ibn Itab ibn Imru al-Qays ibn Bahtha ya ibn Buhtha ibn Sulaym as-Sulami Abu Najih ash-Shami Sham la ne woon hmm? xam nga kii euh, Abu Amr ibn Abasa mi loolu foog naa masuma koo wax masuma ko wax xam nga gisoon na xarit ba mu ne man maay quatrième ku dugg ci l'islam moo ñëwoon Makka foofule yoneen saa salaam bëgg faa mu ne ko non manoo nekk ak man moom mi est xam nga ne <laughs> kii la mook Seydina Abu Dar ñoo bokk yaay ma ma ne la si Amru ibn Abasa moo Seyna Abu Zar men Judd ibn Junayd eh, ñoom <laughs> ñoom ñoo bokk yaay voilà la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim mooy frère la <laughs> te te gis nga moom li ko dal moom Abu Zar dañoo niroo ah Abu Zar tamit fële la jóge woon frère am beneen frère ñëw na ko yow koo xam nag ñoo bokk ndaay ak baay ne ko yow gis naa ko nekk sa diine ji mu ne ko lan mu ne Makka gis naa fa koo xam ne yow comme ni ngay jaamoo yàlla noonu yow ni ngay def moom noonu moom ni muy def loolu noonu ngay def fii nee ci laa demee nag fekk fa yeneen saa am ci nettaleen bu gudd boobu euh, euh, ki mbokkam bii nii Amru ibn Abasa moom loolu la tamit <laughs> frère Abu Zar ba ñoom ñoo bokkoon yaay <laughs> yaay lañ bokkoon mais bokkuñu woon bàyyi radiyallahu taala anhu warda annahu qaal mu ne xaasarna ma rasulillah sallallahu alayhi wasallam bi qasri Taif nii la ko xoola mooy buy wax Taif keroog bi ñu jógee euh, Hunayn <coughs> daa ñu daal di faq daal di daw ci huitième année bi ginnaaw bi ubbee Makka après ghazwatu Hunayn léegi waa Taif daw nee na ñu dem mooy bi ñu demee daal leen encercle daal leen wër ndombo qaala Mu'aaz léegi Mu'aaz wax mooy ibnu Hisham mu ne sami'tu abi dégg naa sama baay di Hisham ad-Dastawaay yaqulu mu naan bi qasri Taif mooy ca palais Taif ba xam nga Taif forteresse la woon bu gaa yi téewoon bi xisni ah bi qasri Taif bi xisni Taif mu ne ca forteresse su tata Taif ba kullu daalika mu ne lii lépp ah, lii lépp waxoon na ko mu ne fa sami'tu Rasulullah Abu Najih di Amr ibn Abasa nee na ma dégg Yonent saa salaam ba ñu wëree doom ba waa Taif yaqulu mu naan man balagha bi sahmin fi sabilillahi azza wa jalla falahu daraja waaw képp koo xam ne jotale nga benn xeej ci yoonu yàlla kook am nga daraja gis nga moom nii la ko solowee quoi après mun ne xadis bi mu ne wa sami'tu rasulallahi dégg naa leen saa saam yaqulu keroog ayyuma rajulin muslimin ataqa rajulan musliman fa inna allaha azza wa jalla ajilun wiqa'a kulli azmin min idami azman min idamin muharrara min annar muharririhi min annar wa ayyuma imra'atin ataqat imra'atan muslima fa inna allaha ajilun wiqa'a kulli azmin min idamiha azman min idami muharririha min an-nar e, yawm al-qiyama li ñuy soxal mooy ci kaw loolu kuene hadis bi dane e, mooy riyaad bi man rama bi samin fi sabilillah falahu falahu ñeel na ko adlu mu adlun muharram ku sànni ab xeec ci yoonu yàlla di nga am lu tolloog kemm yoolu ki nga xamante ne mooy ku libérer ab jaam fii mu ne ci hadis bi mu ne dégg naa mu ne yeneen saa salaam keroog mu ne bépp góor boo xamante ne bu woy ngëm yàlla la bu libéré benn góor boo xam ne tamit bu wommatu la bu gëm yàlla borom bi nga xam ne moo màgg ta kawe eh, <coughs> jaa'ilun dina def wiqaa kulli amin bépp yaxam ci moom ci ay yaxam dina ko def ka nga xam ne moo ko libéré dina ko fegal sawara mooy dina ko def mu daal di eh, fegu sawara voilà na ko noonu jigéen boo xam ne boo xam ne way gëm yàlla la bu daal di libéré ab jigéen boo xam ne way wommatu la gëm yàlla moom itam borom bi dina ko defal loolu kon gis nga affaire bi nii nga xamante ne noonu kon la ñëwee fii voilà kon gis nga nii la mooy kon xam nga fii danga nga naan ne xaw naa wute lii wutewul ak suñu xadis bi ma ne la waaw c'est que kaddu yooyu man imaam at-Tirmidhi laa gis moo solo xadis bi noonu voilà hatta ak ñoom ay ay euh, moom daal euh, euh, imaamu Nasaa'i solo na ko man balaga boobu bi samin fi sabilillah ak man rama bi samin fi sabilillah falahu illun muharrar moom itam indi na ko noonu moom imaam al imaam ibnu Maaja indi na ko waaye imaam Abu Daawuda moom côté comme ni ñu ko indee noonu Ah, kon affaire bi léegi nag mu des kon nañ ñëw ah eh, ni nga xamante ne nii eh, mooy dañuy wax ay li la waaw mooy ñaar yëpp baax na waaw comme li borom Tuhfatul Ahwazi ne bi kasril ayni wa yuftah waaw ay misla sawabi moo tax waaw mooy dañuy wax adlu du adlu mu ne kon foofu imaam abu euh, bon am na lu ma doon na fàtte sànq mooy ñu ngi leen di tatagal ci at mu bees mi mille quatre cent quarante sept tey la tàmbali mooy premier <laughs> voilà loolu sànq dama dem ba koy wax sama xel dem après nii bi may bi ñuy kii nii am mbokk bi nga xam ne day fàttali yooyu tous les jours ci suñu groupe séentu weer bi ñuy séentu weer fii ci Europe ngir doxal sunna soosu voilà ñu ne Europe lañ ne bon yooyu ak satellite yi ak tamit site yi yooyu jaratu ko déedéet sunna yonent bi na alayhi salaatu wa salaam séntu weer bépp weer nag amul weeru wala tabaski wala wala euh, korite kese la ñuy kii bu ko defee problème yi di am rek ak bu koor gi jege tax yooyu déedéet yépp waaw sunna la sunna yonent bi la alayhi salaatu wa salaam voilà moo ma ko fàttali sax sànq dama dem ba koy wax sama xel dem après mu yónni benn euh, kii di fàttali nag euh, voilà mooy bés bu nekk day yónni ne bés bi mooy bis sàngam tay nag démb lañu séentu ji woon borom bi def ñu gis ko insha allah walillahi alhamdu wal na fii ci Villeurbanne ak feneen Italie ña nekk Italie ñu nekk Espagne ñëpp gis nañ ko Marseille yooyu yëpp gis nañ weer wi voilà démb euh, tay bi li nga xamante ne mooy yawmul jumaa muy le vingt sept tombé le vingt sept juin deux mille vingt cinq muy le premier waaw premier muharram waaw we bés bu njëkk ci weeru li nga xam ne mooy tamxarit mille quatre cent quarante-sept mille quatre cent quarante-six jàll na yàlla na borom bi barke lépp luñ ci def te at mu bees nii mu ubbee ko li nga xamante ne mooy ci alquran ci sunna ak nekk li nga xam ne moom moo tax mu muy am ngërëmam moom borom bi tabaraka wa taala yal nañu ko defal képp koo xam ne génn na àddina ci at mi ñu génn yal na ko borom bi yokk ay leer boole ko al nabi al mustafa alayhi salatu salaam képp ko juddu yal na la bi teg ci yoon daal di lay sàmmal boppam ba teg la li nga xamante ne mooy sunnaay yonente bi alayhi salaatu salaam ak doxalinam mbokk ñi nga xamante ne ñoom ñooy dëgëral tey yenu te yëkkati li nga xam ne mooy sunnaay yonente bi alayhi salaatu salaam jàngale yonenti bi alayhi salaatu nekk njariñu àddina ak àllaaxira lillahi tabaraka wa taala amin kon at maa ngoogu tey mooy le premier <laughs> le ajjuma allah yawmul jumaati premier waaw muharram mille quatre cent quarante-sept ginnaaw gàddaay yonent bi salawatullahi alayhi wa sallam kon imam al-Tirmidhi mu ngi ko abwaabu fadaa'il al-jihaad an rasuulillah sallallahu alayhi wa sallam baabu fadl ar-ramy fi sabiilillah te ji lañ gisoon hadis bi weesu mooy inna allaha la yudxilu bis-sahmi al-waahidi salaasatan al-janna hadis bii la ci teg mu ne haddathana Muhammad ibn Bashar moom lañ gis feegi ci këli Muhammad ibn al-Muthanna la ko jëlee az-Zamin muy ki nga xam ne mooy euh, imaam Abu Daaw euh, Abu Daawuda kii nag mooy seexam bi def <laughs> manañ ne ay seex la ñoo bokk at muñ juddu bokk at muñ génn àddina cent soixante-sept génn àddina deux cent cinquante-deux bokk ay sëriñ bokk ay taalibe daanaka bokk at muñu génn àddina ak mu ñu juddu te xamantoon nañ ay xarit la Muhammad na Bashar kii ibn Usman ibn Daawud te ku ci nekk ci ñoom ñaar kutu sëriñu waa bu sitta la mooy imaamul Buxaari imaam at-Tirmidi imaam euh, Abu Daawud an-Nasaa'i euh, at-Tirmidi an-Nasaa'i ak Ibn Maaja rahmatullahi ala al-jamii' kon mu ne haddasanaa Muhammad ibn Bashaar di Bundaar rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddasanaa Mu'aaz ibn Hishaam gis nañ ko sànq an abiihi gis nañ ko sànq an Qataada gis nañ ko sànq an Salim ibn Abi Jahd gis nañ ko sànq an Ma'dan ibn Abi Talha gis nañ ko sànq an Abi Najih as-Sulami mooy kan mooy Amr ibn Abasa radiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul man rama bi sahmin fi sabilillahi fa huwa lahu 'adlun wala 'idlun muharrar mu'idlu muharrarin hada xaditun xasanun saxix wa abou najih wa amru bne abasa as-sulami wa abdullah ibne al-azraq wa abdullah ibne zayd hmm? kon loolu euh, la imaam at-Tirmidhi nii la ko indi moo la imaam an-Nawawi ne wa qaala hadithun hasanun sahih mu ne kon imaam at mooy ki indi kàddu hadith bi ni nga xamante ne nii voilà mais imaam Abu euh, Abu Dawud gis ñoom ni ñu ko indi kon wallahu taala alam kon loolu di wane kon ngëneel gu nekk bu lëkkaale ma suñu boobu baabu fadlil jihad gëneelu jihaad mooy yow waxuma la dara xeej ba nga sànni rek waaw léegi am na benn laaj mooy boo xeej boobu yow boo ko sànnee rek ci yoonu yàlla yaa ko am yoolu ko libéré ab jullit allah yool ba muy am yow moom nga am te benn xeej kese nga sànni waaw bokk nga ci pauvre yi waaye dem nga ci jihaad yi ñu amul ñu seen loxo jotul seen gannaaw mais nga dem sànni fa benn xeej yàlla jox la yoolu koo xamante nii mooy ko libéré ab jaam waaw waaye euh, xam nga l'islam kan moo njëkk a sànni xeej ci l'islam mooy Sa'd ibn Abi Waqqas mi yeneen saa sallam doon jox xeej keroog Uhud euh, flèche naan ko irmi fidan laka abi wa ummi allah voilà moo njëkk sariya bu leen yeneen saa sallam ñun mooy ki njëkk sànni ab xeej ci l'islam moom Seydina Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu ta'ala anhu wa arda kon gëneel gaa ngi noonu Uh, wallahu taala alam alimamu alhafidu nnawawiyu rahimahu llahu taala <coughs> mu tekki nag xadis bi nga xam ne moom laa bëggoon a wax sànq doon wax naan moom moo niroo xadis Abu Mas'ud bi ah Uqbat ibn Amr boobu <laughs> al ansari bokkoo ci najjaar yi ci waa banu najjaar mu ne moon hadis mille trois cent trente-huit mu ne waan abi Yahya Xuraym Xuraym ibn Fatik radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam man anfaqa nafaqatan fi sabiilillahi kutibat lahu bi sab'i mi'ati bi sab'i mi'ati di'af rawaahu tirmidiyu rahimahullahu wa qaala xadiisun xasan kon mu indi xadiis bi hmm? mu ne mu indi saxaaba boo xam ne waan abi yaxya mu ngi jële ci abu yaxya xuraym la tuddoon ibn fatik di al asadi al kuufi rahimahullah eh? Eh? bokkoon ci waa banu asad bokku ci nekkoon kuufa radiyallahu taala anhu annahu qaala nee na qaala wax na rasulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam man anfaqa képp koo xam ne dépensé na fi sabilillahi ci yoonu yàlla ah dépensé dara ci yoonu yàlla ci loo xam ne xare la nga am loo ci dépensé loo xam ne dina tax ñay xare moo xam waa ji da koo dépensé ba pare daal di ciy participer wala mu dépensé ko ngir nit ñi daal di ciy participer lu ñuy sukkandiku ak lu ñuy dëgërloo ak loo xam ne dina leen jàppale ci seen loolee kooku de ba des na ko bindal lahu ñeel ko sab'u mi'ati bi'f waaw sab'u mi'a mooy sept cent ay fuladi loolu mu mu ne rawaahu hadis boobu solo na ko ki nga xamante ne mooy euh, at-Tirmidhi di al imaam Abu Isa at-Tirmidhi wa qaala euh, mu ne moom nag bu ko solowee moom al imaamu Tirmidi waaw bi mu ko solowee eh, mu ne xadiisun xadiis la hada mu ne xasanun bu baax léegi xadiis bi lañ la waxoon mooy xadiis mille trois cent trente et un ñu niru waan abi Mas'ud radiyallahu anhu qaala jaa rajulu ila nabi sallallahu alayhi wasallam bi naaqatin maxtuuma fa qaala haadihi fi sabiilillah fa qaala rasuulullah sallallahu alayhi wasallam laka bihaa yawmal qiyaamati sab'u mi'ati naaqa kulluha maxtuuma waaw mooy dafa indi benn gëléem boo xam ne bu ñu takk la waajal ko dawal ko lépp yeneen saa sallam ne ko lii ci yoonu yàlla la yeneen saa sallam ne ko amee nga ci nag sept cent gëléem yoo xam ne yëpp yu ñu waajal la te yoo xam ne yawmal qiyaam waxoon nañ leen yenn ay gëléem la ko yàlla defal muy euh, paraadeeg moom bi di doxantoog moom biir àjjana am ñu ne non mooy yoolu ku saraxe loolu waxoon nañ la nag deuxième bu njëkk bi moo gën a lëng te moom la Imaam An-Nawawi doon wax beneen bi ku mel ni ñoom euh, al boroom euh, muy as-Sindi rahimahullah léegi ta loolu moo doon dëkku dëppuko la xadis boroom masalul ladina yunfiquna amwalahum aaya boobu masalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi ka masali habatin ambatat sab'a sanabil anbatat sab'a sanaabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudaa'ifu liman yashaa wallahu waasi'un aliim misaalam ñi nga xam ne ñooy dépenser seen alal ci yoonu yàlla mooy ku mel ni daa jël benn pepp daal koy waqi suul ji moom nag mu sax ba mu saxee mu génne juróom-ñaari gubu mboq wala gubu dugub ah muy ay épi bu ci nekk ci gub yooyu am cent bu ci nekk téeméer boroom bi nag boo jële téeméer fois sept muy sept cent borom bi nag mooy fële di ko soob te borom mooy ki waatu mooy ki yaatu mooy ki xam kon kooku loolu xadiisu aaya boobu moom la yii di wax rek di leeral fii que ne ñooñu moom loolu lay am. léegi euh, premièrement taxriij bi kon xadiis bi ana kaneen kan moo ko solo ñu ne al imaamu Ahmad ibn Muhammad solo na ko na ko noon al imaam an-Nasaa'i al imaamu Tirmidhi rahimahullah Eh, mu ngi ko indi ci eh, abwaabul jihaadi ah, ah, abwaabu fadaa'ilil jihaadi an rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallama baabu fadli nafaqati fi sabiilillah baabu fadli nafaqati fi sabiilillah mu ne haddasanaa Abu Kurayb beneen <laughs> keneen tay tay moom waa kutu Serigne waa kutu bu sitta yaa ngi génn de waaw Muhammad ibnul Musanna Muhammad ibnu Bashaar Abu Kurayb mu ne nettal Abu Kurayb di Muhammad ibnul Alaa mooy ñetti Muhammad yi Muhammad ibn al-Ala ibn Kurayb al-Hamadani Abu Kurayb al-Kufi génn àddina 247 sëriñ waa kutubu sitta moom rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddathana al-Husayn ibn Ali al-Ju'fi mu ne nettal nañu suñu sëriñ di al-Husayn ibn Ali al-Ju'fi di al-Husayn ibn al-Walid ibn Ali ibn al-Walid al-Ju'fi mawla Abu Abdillah al-Kufi al-Muqri rahimahullahu ta'ala génnaat na 203 rahmatullahi alayhi an Zaida moo ko jëlee ci Zaida ibn Qudama ath-Thaqafi Abu Salt al-Kufi rahimahullah génnaat na la 160 rahmatullahi alayhi an ar-Rukayn ibn ar-Rabi' mu jëlee ko ci ko naan ar-Rukayn ibn ar-Rabi' ibn Umayla al-Fazaariyu rahimahullah Abu Rabi' al-Kuufiyu rahimahullah génnaa dina cent trente et un an abi kon ar-Rukayn ibn Rabi' mu jël ko ci baab ar-Rabi' ibn Umayla al-Fazaariyu al-Kuufiyu thiqa rahmatullahi alayhi moom kañ la génn àddina kañ la génn àddina loolu gisuma ko mook doom ji yëpp fiqala borom taqribu tahdib wa rahmatullah le daal imam al-hafiz ibn hajar an Yusayr kon ar-Rabi' jële ko ci Yusayr ibn Umayla muy Yusayr ibn Umayla al-Fazari al-Kufi rahimahullah kañ la gañaa dina kañ la génnaam ne gisuma ko waaye borom taqribu tahdib nee na fiqa rahmatullahi alayhi <laughs> ar-Rubai' ibn Umayla jële ko ci Yusayr ibn Umayla ah, al-Fazari kooku ay mbokk lañu voilà rahmatullahi alayhima kon mu ngi noone rahmatullahi alayhi an Xuraym ibn wan Xuraym ibn Fatik mu jëla ko sahaaba bi di Xuraym ibn Fatik al-Asadi al-Kufi Abu Yahya ar-Raqi al-Kufi rahimahullah dëkkoon ar-Raqi Raqa Raqa fala ca Syrie fala newoon mu jóge génn àdduna ci xilaafa Seydina Muawiya moom mi fekk woon na uh, al-Hudaybiya hmm? waaw am na nag ñu naan fekk na Badar waaye uh, imaam al-Hafiz dane moom wérul ko ne fekk na Badar mais Hudaybiya moom moom Xuraym mi fekk na ko ibn Fatik al-Asadi radiyallahu ta'ala anhu wa arda annahu qaala qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam man anfaqa nafaqatan fi sabilillah kutibat lahu bi sab'i mi'ati voilà kon lii di dellu lañ waxoon ci hadith Seydina Abu Mas'ud Uqbat ibn Amr al-Badri radiyallahu anhu mooy loolu mooy kon yoonu yàlla lëkkaale ma suñu bunt bi mooy ne fadlul jihaad yi jihaad mooy boo ci dépensé hein ci yoonu yàlla nafaqa lu man di doon dépense dërëm centime nga def ko ca kees dañuy dajalee ngir gaa yi bu ci xeeb dara waaw waaw sa boo xam ne matériel boo xam ne ah yow nga ñu ko utiliser mais nag bon man na man na utile nga joxe ko loolu lépp bu ci xeeb dara yow dees na la bindal bi sama miati def sept cent lañ la koy fulanil te wallahu nag yudaa'ifu liman yasha comme li mu wax ci li nga xam ne mooy xadis boobee ne moom de mooy ci aay ci aaya bu ngi sànq moom mooy fulandil ku ko soob kon loolu bu mu nekk loo xam ne lu ñaar sàggane la kon al imam al hafiz an-Nawawi rahimahullahu taala moo indi hadis mille trois cent trente-neuf mu nekk hadis boo xam ne jotoon na romb mu ne wa an abi Sa'id radiyallahu taala anhu annahu qaala qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ma min abdin yasuumu yawman fi sabiilillahi illaa baacada allahu bidaalika alyawmi wajhahu ani nnaari sabciina xariifa muttafaqun alayhi kon mu indi xadis bi nga xamante ne nii mooy eh, romboon na nag waaw jotoon nañ ko gis moo tax yaa fay xam nga règle bi <laughs> voilà xam nga règle bi daanaka loolu benn kese lañ ci def on entorse fan yi boo xam ne gisoon nañ ko pare mu jëlool ñu waxtu yëpp <laughs> waaw loolu nag parce que dañ ko teeloon a gis te temps yooyu daanaka doon nañoon yàgg ci dara euh, looloo taxoon xawoon ci taxawaat mais bii moom boo xam ne biñ ko gisee yàggul noonu dinañ la ko fàttali insha allahu tabaraka wa taala kon al imaamul xaafizu nawawiyu rahimahullahu tabaraka wa taala mu ne wa mu ngi mille trois cent trente-neuf mu ne waan abi Sa'id mu ngi jële ci bàyyi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu annahu qaala nee na qaala wax na rasulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam ma min abdin amul benn jaam boo xam ne yasuumu yawman dina woor benn bés fi sabilillah ci yoonu yàlla illaa lulul baada borom bi dina soril allahu borom bi bi daalika ci bésam ba daalika yow ci bésam boobee mu woor kanam manin naari ci safara sabayna xarifa lu tolloog soixante-dix ans mu ne hadis bi muttafaqun alayhi al imam al hafiz muslim rahmatullah alayhima bokk nañ ko solo hadis la boo xam ne gisoon nañ ko hadis mille deux cent dix-huit ramadan wa bayani fadli siyam wa ma yata'allaqu bihi lañ ko gisa woon waxoon nañ la dina ñëwaat xadis mille trois cent trente-neuf buñ koy gis mu ngi nii walillahi alhamdu wal minna kon lépp lees ci wala waa yow fay mooy waxoon nañ ko foofee dañ fay dellu xanaa rek li kaale bi mu am ak suñu bunt bi mooy ngënee li nga xam ne fadlul baabu fadlul jihaad yi mooy jihaad dafa foor ba képp koo xam ne sax da woor ci yoon yàlla yow lool rek woor googee tax boroom bi soril la sa xar kanam mooy soixante-dix ans nga sori ko li nga xam ne mooy safara allahu akbar kon loolu am solo la kon loolu dañuy yem noonu bii di ñëw ñu daal di jël hadith Seydina wa Mawlana xaritu <laughs> Abu Abu Najih Amr ibn Abasa xaritam ba moom la nekkal woon bu gudd ba eh, yaa koy muy Abu Umama al-Bahili radiyallahu ta'ala anhu wa arda ah, la ñaa gis te niru nag hadith biñ jóge nii léegi